an ibni abbasin radia allahu taala anhuma annahu qaal kaana umaru radia allahu anhu yudxilunii maca ashyaakhi badr fakaanna bacdahum wajada fi nafsihi faqaal lima yadxulu haada macanaa walanaa abnaa'un mithluhu faqaala umaru innahu min xaysu calimtum fad'aani zaata yawm fa adxalani ma'ahum famaa ra'aytu annahu da'aani yawma idin illaa liyuriyahum faqaala radiyallahu anhu maa taquluuna fi qawli llahi ta'aalaa idaa jaa'a nasrullahi wal fath faqaala ba'duhum amaranaa nahmudu llaah amarana namu nahmadullah amarana nahmadullaha wa nastaghfiruhu idha nusirna wa futiha alayna wa sakata ba'duhum falam yaqul shay'an faqala li akadhalika taqulu ya ibna abbas faqultu la qala fama taqul qultu huwa ajalu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam a'lamahu lahu qaala idaa jaa'a nasrullahi wal fath wa dhaalika calaamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba faqaala Umar radiyallahu anhu maa a'lamu minha illaa maa taqul rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala kon al-imaamu an-Nawawi rahimahullahu mu ñuy indil kon ci buntu bi nga xamante ne nii ubbe woon nañ ko ci jotaay yi ñu génn ba gisoon wi mu ubbee woon Alquraan ba tàmbale woon beneen wàll wi composé. garab gii muy alxasu ñaax ci yokk gi nga xam ne moom la jaam bi war a yokk ci jëfu yiw ci mujjug dundam euh, gisoon nañ xadiis bi ñu génnoon ci jotaay bi ñu génn mooy xadiisu sayyidina wa mawlana abu hurayra radiyallahu mooy xadiis bu njëkk ci la nga xam ne borom bi moom utalatul benn ngànt koo xam ne may na ko ay at mu dund soixante ans kon nag ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadisu saydina wa mawlana ibnu abbas mu ne athani fii wax na xadis yi comme ni mu doon def eh, am na yum ko deful ni fii mu ne athani mooy ñaareelu xadis bi buntu bi nag al imam li mu ci indi kay xadis bariwul juróomi xadis la ci indi eh, eh, rahimahullahu taala lii mooy ñaareel bi mu ne athani kon ñaareelu xadis bi an koy jële ci doomu abbas ci te kooku mooy abdallah ibnu abbas ibnu abdil muttalib radiyallahu taala anhuma annahu qaal mu ne nee na mu ne kaana umaru radiyallahu anhu mu ne sayyidna umar de yal na borom bi kontaan ko te gërëm ci moom de dafa nekkoon yudxilu nii doon ma dugal maa ashyaaxi badrin ànd ak may fekke jataayam yu yi nga xam ne moom la doon jataayoo te doon ci nekk ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ci muhaajiruun ak lamsaar yi ñoo fekkoon ghazwatu Badr waaw nga xam ne ñoom ñoo nekkoon sangu saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne comme li Seydina Jibrilu alayhi salaatu wa salaam laajoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam benn bés ñe ko ma ta'udduna man shahida badran minkum ne ko mais yonent bi alayhi salaatu Eh, man de Jibril dama lay laaj yéen nan ngeen jàppe alayhim asalaatu wasalaam nan ngeen jàppe ñi nga xam ne ñoo fekke Badar ci yéen xare Badar mu ne ko ñun de dañoo jàpp ne ñoom dañoo gis te jàpp ne ñoom ñooy ñi gën ci ñun yan eh, Seydina Jibril ne naka noonu ñu nit malaaka yi noonu la malaaka yi nga xam ne ñoo participé woon ci xare Badar ñun itam malaaka yi dañoo gis ne ñoom ñoo gën ci ñun kon nag moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab eh, amirul mu'minin wa thani al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin alayhi ridwanullah moom dafa newoon koo xamante ne ni loolu la woon mooy ñoom ordre de mérite bi mooy ñi gën a jege yonent bi alayhi salaam gën am mérite ci l'islam ci seenu gaaw dugg ci lislaam waaye fekke xare yu rëy yi surtout yi ci gën a rëy ñooñu da leen doon jegeñal ci boppam ñooñu ñoo doon ses conseillers ñooñu ñooy bitaanam ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko doon dar lépp loo xam ne sujet la lu xew-xew la boo xam ne dafa bees wala mu ñëw ñu xool ci al mu xool ci alquran gisuñu ko mu leer naññ gisuñu ko ci sunna mu leer naññ ñoom la doon daje dajale ba ngir laaj leen ndax amul kenn ci ñoom sax koo xam ne moom daj na mbir mi am na ko ci alquran wala nan lañ ciy génnee ñooñu ñoo doon assemblée bi voilà mooy ñu ngi noon ahlul halli wal aqd voilà ñooñu la ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko doon wër moom Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda te ñi doon dugg ci ci moom di ñëw ci moom par ordre boobu ku ëpp ngëneel yow kooku lay lay féetale kaw waxoon nañ la fi li nga xam ne moom la Seydina Suhayl ibn Amr radiyallahu anhu waxoon Abu Sufyan radiyallahu anhu nga xam ne bañ ñëwee ñoom di xaar ci buntu Seydina Umar radiyallahu anhu mooy bi mu nee xalifa ah am ñoo xam ne dañuy ñëw ñoom ñu entrer ñooñu dugg yàgg ak ñoom ñu nekk fi te ñooy kilifa Quraysh yi boobu ba léegi waaye ah Suhayl xamal ko ne ko nag ah ñun ñoo mujjee di gëm nag waaw da xam ne. ba yonent bi alei saatu salaam wootee ñii muy entrer d'abord avant ñun ñoom ñooñu njëkkoon a wuyu te mbir mi nag noonu la kon nag loolu la loolu mooy li nga xamante ne mooy nattukaay bi te loolu wallahi bu doon ne moom moom noonu la nit ñi doxale suñu njiit yi waa kon àddina bi neex waaye nag le népotisme ay mag wa bokk nday ñoo bokk parti jeex na ñeneen ñi ñu xañ leen li nga xam ne mooy auditoire bi xañ leen ñu am droit de cité allahul musta'an ndax lan bokk ñoom ñan même bu dee ne compétent nañ am nañ xalaat yi war ngir doxal réew mi sama yoon new ci parce que bokkul il ne milite pas dans mon parti wala moom neutre ci may def bu ma defee lu dul noonu muy wax di di kaas kon nag Seydina Omar nag radiyallahu anhu assemblée boobu nga xam ne ñooñ doon ko dar di ñi nga xam ne ñoo fekk woon Badr nga xam ne ñooy ñu kawe ñi ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo ko doon dar ci yooyu noonu mu doon doon dajeeg ñoom di leen di di di diisoog ñoom da ci doon boole Seydina Abdallah ibn Abbas te moom Mawlana ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa keroog nee na bi yonent bi alayhi eh, moom bi muy génn àddina eh, eh, bi kële fatxa bi nu mu tudd hajjatul wadaa daanaka moom da doon door a dugg néegu moom bi yonent bi alayhi salaatu salaam bi àddina mu ngi am ay ay côté treize côté yooyu la am voilà moom yooyu la amoon kon nga mooy Seydina Omar nekk xalifa kañ la nekk xalifa mooy Seydina bu Bakar deux ans la waaw deux ans léegi mooy ah, la onze douze mooy fin euh, yonent bi saa saam début l'an onze la génn àddina ah Seydina Abu Bakar toog ñaari at jeexal Seydina Omar radiyallahu anhu ñëw nekk xalifa xoolal kon kooku bu doon dugal amul woon sax amul woon sax waaye amul woon sax dix-sept ans amul woon sax dix-huit ans waaw dix-huit ans sax matalu ko woon. ay ay bu amee lu ci ay quinze ans la doon am ay seize ans yaa ngi imaginer yow imaginer nga léegi xale quinze ans ñun niñ jàpp ne quinze ans ci suñu immature gi ñu nekke waxoon nañ la da ngay gis pas boobu soixante-dix ans jàpp gone la kon nag bul xalaat xale seize ans moom yaakaaruñ da ci ne lii defar réew mi li nga xam ne mooy doxal l'islam li nga xam ne mooy xam-xam bii nga xamante ne nii mooy li gën a tedd ndax borom bi moom la jaarale ci yeneen tii alayhimu salaam ngir ñu indi ko xalaatoo na ñu naan xale seize ans moom mooy moom mooy toppatoo yooyu walla ci masala yu rëy yi nga xam ne ñooy xew ñoo to ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo bees ñu koy boole ci ñi nga xam ne ñooy xalaat ngir génn istinbat génne li nga xam ne acte bi nga xam ne moo gën a dëppook alquran moo gën a dëppook sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nga génération yo ko wuute ah ah xam nga ne moos shattaana shattaana ma bayna sara wa suraya oh xam ngeen ni am na différence lool diggante ka nekk ca bënit ba ca suuf sa ca ban ba ca biir wuuteeg ka nga xamante ne nii mu nga ca kaw biddiw ya moom tiim biddiw ya waaw waaw mooy suñu génération yi boo leen gam-gam léegi eh, bu saxaaba yi radiyallahu anhu noonu lañ mel allahu akbar kon nag mu ngi noonu kon mu ne kaana umaru kon sayyidina umar eh, wa kaana eh, idan hayna idan xalifatu rasulillah xalifatu xalifatu rasulillah moo fi nekkaloon yonent bi alayhi salaatu salaam yudxiluni dama doon dugal may fekke di assister ah, euh, jataayam yu am solo yi ma Cheikh Badr ak kilifa yi fekke woon Badar min al-muhaajiriina wal ansaar radiyallahu anhu mu ne fa anna ba'dahum wajada fi nafsi mel ni daal lenn li ci ñoom mooy affaire bi daal jërë na leen a neex le fait que gone gu ndaw gii kii at quoi par ak ñoom <laughs> ñu koy dugal fii. ci seen waxtaan yu ama am solo yi daal voilà loolu nag am na ci ay riwaay yoo xam ne yu ñëw nañ ñoo kooku euh, par exemple leer na moom que ne bokk na ci ñi waxoon loolu euh, mooy Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu wa ardah comme mi nga xam ne imaamul Buxaari yi mii leeral na ko ci alaamatu nubuwa foofu dafa leeral ne mu jaar ci yoonu euh, Shu'ba mu jële an Abi Bishr léegi mu jàll ba ci tallale bi nga xam ne ci la imaamul Buxaari indee hadis bii nii abi Bishr ndax dane li nga xamante ne jëlagoon li ci kitaabu tafsir suratu idaa jaa nasrullah baabun qawluhu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir mu ne qaala mu ne mu ne alimaamul Buxaari mu ne haddathana Muusaa ibnu Ismaa'iil mooy al-Manqari at-Tabuuzakiyu kii nii al-Basri rahmatullah alayhi al-Haafiz al-Minqari rahimahu llahu ta'aala annahu qaala mu ne haddathana Abu Awaana di al-Waddaah ibn Abdullah al-Yashkuri Abu Awaana rahmatullah alayhi mawlaahum al-Waasiti an Abi Bishr moo ko jëlee ci Abi Bishr di Ja'far ibn Iyaas rahimahullahu ta'aala anhu wa ardaa al-Yashkuri an Sa'iid ibn Jubayr moom moo ko jëlee ci Sayyidina Sa'iid ibn Jubayr ibn Hishaam Abu Muhammad rahimahullahu ta'aala al-Asadi al-Kuufi rahmatullah alayhi an Ibn Abbaas moom moo ko jëlee ci Mawlaana Ibn Abbaas tallale biñ la wax sànk nag mooy wax nañ la fi nga xamante ne nii ci la jaar ke ne daa jaar ci yoonu Shu'ba an Abi Bishr kon gis nga Abi Bishr mu ñëwaat mooy Abu Bishr mi nga xamante ne nii ci la ko Abu Awaana jële foofee ci la ko Shu'ba jële ci Abu Bishr foofu dafa leeral ke ne ki wax loolu mooy Seydina Abdurrahman ibn Awf bokkoon ci fukki saxaaba yi gën a mag bi saxaaba yonent mi alayhi salaatu wa salaam al-mubashshiriina bil janna foofu al imaamul Buxaari ci alaamaatun nubuwwa foofu da koo leeral ne kooku sayyidina Abdurrahman ibn Awf la voilà léegi nag eh, moo tax mu ne foofu eh, foofu sayyidina Abdurrahman ibn Awf da ne fa qaala lahu Abdurrahman waaw da foofu da ne kaana Umar yubni ibn Abbas radiyallahu anhum fa qaala lahu Abdurrahman ibn Awf inna lanaa abnaa'a mithla inna lanaa abnaa'a mithla waaw wala mithla ñun am nañuy doom ne Omar sayyidina Omar bi muy jegeel sayyidina Abdullah ibn Abbas di ko indi ci biir mbooloo euh, kilifaay badar yeeg yooyu euh, euh, ngir ñuy diisoo ci biru jullit ñi waaw xilaa kii kii ummaay yeneen ci ma lay saab saab mu ne Seydina Abdurrahman ibn Awf ne ko mais ñun am nañ ay doom yu toll ni moom ñun am nañ ay doom yu toll ni moom lu tax ngay dugal ci hmm? léegi nag loolu lu kon loolu la voilà mooy Eh, loolu leer na ne Seydina eh, eh, ibnu Awfin radiyallahu taala anhu wa ardaahu moom waxoon na lu mel noonu kon nag mu ngi noonu waaw léegi nag mooy kon mu ne loolu moo tax ñu wax ne fa qaala waajooju wax ne li ma tadd yadxulu hada maana walana abnaun mislu kon xam nañ ne kooku wax noonu mooy Seydina Abdurrahman ibn Awf ci riwaay bale koleeral radiyallahu anhu ne ko mais tax ngay dugal kii suñu biir mooy laaj la questionnement la waaw te loolu la mooy gis nga la franchise ah gis nga mooy mooy dëggu nekkuñu toog di ko jàppal muy ko mere yooyu naan moo kii di ko amay ay ay kii non dafa laaj voilà mooy am na lu leen jaaxal ndax gisuñu genn gone gu ñuy dugal ci biir assemblée bi waaw <laughs> waaw <laughs> imaginer leen joxe ci loo xam ne dina wàcc fuuf sax xam nga ne bu <laughs> doon dañ ne assemblée nationale président bi moom am na droit dugal fa euh, koo xam ne kenn du ko fal mais moom koo xam ne wala ñoo xam ne cinq personnes yoo xam ne moom président bi moom dañ ko ko moom moom moom da ko am droit ndax constitution bee ko may même bu dee constitué nañu assemblée bi fal gars yi député yi moom mën naa am cinq députés yoo xam ne moom moo leen di nommer léegi moom bu ñëw nommer ay xale ñoo xam ne amuñu sax âge député yi xam nga lool gars yi nañ ni mais mooy buñ franc buñ franc bu dee franc nañu dinañ laaj bu dee da lay na jaaxal waaw mawlaana ibn Awf radiyallahu anhu ne mais li ma yadxulu hada maana wala ndax kii di dugg ak ñun wala naa te ñun am nañ ab naaw ay doom misluhu yu mel ni moom waaw léegi loolu nag boo demee ci al-Fath ak yooyu dinañ gën a leeral Sayyidina Abdurrahman ibn Awf Euh, moom doom yi mu amoon amuñu aju Seydina euh, kii euh, ki nga xam ne mooy Mawlana Ibn Abbas radiyallahu taala anhu waaye mooy li muy wax foofu mooy en général mooy ñeneen ñi rek waaw ñu ëpp ci mbooloo mi am na ay doom yoo xam ne yu toll noonu la même bu dee ndax doomam ya bon doom ji mu am après bon même bu dee ñenn ñi nee nañu amoon na doom ne dafa teeloon a génn àddina waaw de ce fait que. mooy doom bi mu amaat euh, mu ngi leen ci soxnaam côté fu Makka wala après fu Makka de ce kooku kooku manula am te fatxu Makka loolu mooy année huitième année bi voilà juróom-ñetteelu année bi ginnaaw gàddaa yonent bi alayhi salaam kooku manu fi am âge yi Mawlaana naa Abbaas mi nga xam ne moom taa euh, yooyu jege naa mu ngi jege ay ay ay dix ans am dugg na ci bay dem ci onze ans te jàpp yooyu moo tax. Euh, loolu daa waxe ñeneen ñi rek mooy ñi nga xam ne ñoom muhaajiru ñoom muhaajiru na ak lamsaar yi bari na ci mbooloo mi ñoo xamante ne ni am nañu doom yoo xamante ne ni euh, mooy euh, yu yu yu maaseet moom voilà kon nag mu ngi noonu léegi euh, kanta doomam ji ji tudd Muhammad moom Seydina Abdurrahman ibn Awf dafa gay gaaw dafa génn gaaw dafa gaaw génn àddina voilà moo tax beneen doomam bi kooku Ibrahim la tuddoon kooku moo juddu après moom la denc yaayam ginnaaw fu Makka kon nag nu ngi noonu kon nag léegi radiyallahu anhum mooy la ko waxee rek comme ñeneen yi ñeneen yi fi nekk ci assistance bi kilifa yi fi nekk yu bari am nañ doom yu toll ni woon voilà léegi nag euh, mooy mu laaj kon lu tax ngay dugal kii di dugg ci ñun euh, ma ibnu abbas ni abdallah radiyallahu anhu te moom am nañ doom yu mel noonu fa qaala umaru saydna umar daal di koy tontu ne ko ah innahu min haythu alimtum de waaw dafa mel ni porte parole la ci ñenn ñi waaw du ñépp waaye am na waaw mu ne ko ah moom de Ibn Abbas mii may dugal ci seen biir de di def muy fekk suñu jataayu yii ah mooy ki ngeen xam de innahu moom min haythu alimtum mu nga fa ngeen xam yéen xam ngeen ko ci makaana mooy ci kawewaay benn jegeewoo ak yonent bi alayhi salaam deuxième ak ak ak xelam ak li nga xam ne mooy ak ñawam ak li nga xamante ne mooy ak dégg diineem waaw ah nen li mu ngi leen di fàttale bu leen fàttale moom ah yeneen ci laay saa saam ñaan nga mu ko ñaanaloon allahumma faqih faqihu fi diin wa allimhu ta'wil ay waay borom bi nga xam ne ci turu sell yeeg hmm, eh, jikko kii eh, nu mu tudd me eh, turu sell yeeg melo yu kawe yi ah faqihu fi diin déggloo ko diine gu xóot te nga def ko muy koo xam ne interprète interprète interprète pretu alquran koo xam ne ta'wil katu alquran waaw kon nag mu ne ah yéen de xam ngeen waaw am ngeen ko de ak ñoram ak dégg diineem ak xóotam dégg-dégg waaw léegi nag ah moo tax Seydina Omar moo am na ci beneen riwaaya dane leen foofu dane muhaajiruuna yi dañu ne Seydina Omar mais ala tad'u abna'ana kama tad'u Ibn Abbas mais lu tax doo woo suñu doomi ñuy fekke suñu ndaje comme ni ngay woo Ibn Abbas ah Seydina Omar ne leen zaakum zaakum fatal kahul inna lahu lisaanan sa'ula wa qalban aqula ne koo kore mooy cam mooy jën bi nga xam ne daa mat ci futu wa mat sëkk waaw waaw ma mat sëkk dafa am nag làmmiñ woo xam ne wuy laaj la waaye xol buy takk bu laajee xam-xam bañ wax ko moom nekkul day laaj tey ñu tontu ko bu subaa mu laajaat même question bi parce jàkku jàpp ci dara waaw Allahu akbar léegi kon mu ne leen innahu min haythu alimtum nee na nag fa daani benn bés mu wooma mu wooma moom Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu waaw yow yawmin benn bés fa adxalanii ma'ahum mu dugal ma ànd ak ñoom ba léegi ñooy kilifaay Badar yoo yële ak <laughs> minal muhaajiriin wal ansaar Mawlaana Ibnu Abbaas nag nee na man xaw naa eh, jëli lu tax Seydina Omar radiyallahu daal di may woo moo tax nee na famaa ra'aytu waaye xaw naa eh, ndax dafa ñor waaw dafa ñor moom. kon fekke na xam naa ba Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu doon laaj Seydina Omar lu tax ngay dugal kii alors que am nañ doom yu toll ni moom ci suñu biir Seydina Omar tontu ko léegi moo la mu ne daal di may woolu fa adxalanii ma'ahum mu dugal ma ànd ak ñoom waaw mooy ma fekke waat jataay bi léegi nag mu ne famaa ra'aytu man de laa Ibn Abbaas gisuma que ne annahu que ne moom Seydina Omar de radiyallahu anhu da'aanii daf ma woo yawma yawma idin keroog illaa li yuriyahum ngir mu wax leen sama dayo waaw ci wàllu xam-xam waaye ci wàllu dégg diine ma jàpp naa ne looloo taxoon mu wooma bés boobu surtout particulièrement bés boobu ginnaaw bi ko Seydina Abdurrahman ibn aw ak ñeneen ci kilifa yi waxee loolu radiyallahu anhu waaw ndax lii dafa am solo mooy nit koo xam ne mooy des fois wane nit dañ xam ne kii du n'importe kii loolu dafa am solo kii da doon laaj waaw da doon laaj mais tamit mooy foo xam ne nit ki dafaa nekk ñoo xam ne xamuñu diine xamuñu xam-xam xamuñu xam-xam bu masalaay diine ñëwee loolu waroo bàyyi nag gaa yi jàpp ko wax sa xalaat non bu boobaa da leen di wax eh attention sànq ba léegi ñu ngi waxtaane ay leneen ak leneen loolu ku nekk di joxe xalaat lii nag fii moom fii moom mooy li nga xam ne fii fii fii mooy mooy fii moom amul ay wax sa xalaat waaw buñ nga nee nga bo foofu day jar nga leeral affaire yi. pas ay parce que yow da ngaa bëgg a yow yaa leen ëpp xam-xam wala daa moo leen jaay di leen jaay maanaa non jaayoo leen maanaa parce que da ngaa war a leeral yenn yi yi bu ko jaree da ngay leeral affaire yi waaw Seydina Yuusuf alayhi salaam keroog dafa wax buur bi farba ij'alni ala xaza'in al-ard jox ma li nga xam ne mooy trésor suuf yi def ma foofu ndax hafizun alim la damaa mën a garder waaw gestionnaire la mais ku xam nan la defe gestion ah ngir mën a doxal économie dëkk di koom-koomu dëkk bi du naax saay waaw oh. buur bi li mu doon ak li mu man Seydina Omar fii mu xamal gaa yi Seydina Abdallah ibn Abbas nii loo xam ne ñoom réera amaana seen xel ci demul woon waaye ñàkkuñoo ña xam loolu lépp ni ñu xame Mawlana ibn Abbas ak ni mu siiwe radiyallahu ta'ala anhu léegi loolu dafa am solo nga wax gaa yi ne doo lii nag du wax sa xalaat <laughs> masalaam bii ne bu jógee ku xam na wax ku xamul na noppi bu ñuy continuer nga ne ko saay nga ne ko non saay léegi yow xam nga nooy def da noppi ma jàngal la waaw loolu du waxu ay rëy de diggil sawaay di wax <laughs> sawaay di daa wàññi sawaay quoi sawaay di kii mu ne ko noppil dama lay jàngal léegi <laughs> ça il est devenu le maître li li li alors que loolu mooy yow yaa gise noonu waaye wax na dëgg waaw parce que affaire yi bu leerul rek gars yi dañuy dañuy dugg ci tuuxi du na parce que diine xam-xamul diine du wax xalaat waaw ki xam mooy wax ki xamul noppi waaw loolu moo tax gars yi nga xam ne xamuñu loolu bu ñëwee ab daje nii foo xam ne comme ab ab moo xam ay tour la ñuy def lañ ko tuddee wala ay ay ay ay ay mbooloo yoo xam ne dañuy daje dimanche ju ne wala mois bu nekk benn yoon di def ay waxtaanu diine di fàttali wante mu am kenn kese mooy mooy mooy leeral tout le temps nga gis ñenn ñi am na yoo xam ne bu ñu xamuñu loolu xamuñu xam-xam ñoom dañoo jàpp ne affaire bi walla waaye ça doit être démocratique chacun doit donner son avis alors que c'est pas ça non non non xam-xamu diine c'est pas ça jataay imaamu Malik rahimahullah nga dañ naan waa léegi imaamu Malik yow toogal nga bàyyi nit ñi ku nekk joxe xalaatam ci hadis yi walla wax ne lii la non non non non loolu amul yeneen tubaab toog naan gars yi joxe leen seen avis aywa ku nekk na wax nan la ko non loolu mooy ci yi nga xamante ne suuraa da cee am dañ cee war a laaj avis comme dañuy dem Badar Uhud ba Uhud est-ce que dabi gaa yi ndax waa Quraysh ñu ñëw dañuy génn fekk leen wala dañuy des ci dëkk bi voilà loolu la ñuy laaj mais yoo xam ne dafa leer ci alquran ak sunna loolu amatul laaj te yonent waaye saa saa ma koy leeral leeral na ko jeex na saa bu laaj bu bu mu nekk moom lañ koy laaj bu kenn dalee ci sax danaan ko comme le Seydina Siddiq waxoon yonent waaye may ma ma tekki gént gi mun na ko tekkil waaw lu mel noonu mais tekkiwul bu ko ko ne walla lu dox tout le temps kii rek wax xanaa ñeneen ñi newuñu fi parce que yéen xamu ngeen xam-xam voilà xamu ngeen xam-xam waaw xamu ngeen xam-xam moo tax waaw yéen meeyaaru ay ay ay ay ay ay ay ay ay démocratie ngeen yor te loolu loolu du xam-xam voilà loolu foofu du xam-xamu diine du foofu voilà voilà yow professeur bi à l'université ak fépp kan mooy jàngale est-ce que duñu naan mais lu mooy jàngale waaw ah loolu dinañ ko xam nga kenn ko wax <laughs> voilà kenn ne waa yow mais bu jour bi nag waru la def cours benn ci élèves yi moo war a jóg def cours non. <laughs> dañ naan la te yooyu yëpp fii ko gën a tedd waaw mooy xamal nit ñi léeg-léeg yenn yi mettre les point ci i dafa am solo ba gaa yi xam sur quel pied la ñuy taxale laa wax waaw ñu xam ku nekk lan mooy sa dayo ñu bañ a jaawale parce que sinon dañuy ñàkkal solo xam-xam ba pare mën nañu tugg ci tuuxi ñoo na xam-xamu diine du waaye wax sa xalaat waaw moo tax imaamu Maalik rahimahullah doon wax képp ku ñu laaj ci diine na nga jël safara àjjana teg sa ndejoor jël safara teg sa càmmoñ léegi nag tànnal bu la ci neex loolu mooy la boo tàn boo tontoo ci loo xam ne da koo xam ci alquran ak sunna wala lu ñu tibbee ci alquran ak mu leer nañ nga tontu loolu mooy tànn nga àjjana wéegi nag yow bu dee dangay ngay tatone wala xamoo di jéem rëy fit naan da wax boobu mooy yow yow yaa jël safara xëpp ko ci sa kaw waaw waaw kon kooku da naan ko eh, yee léegi yow déglu leen yéen ñépp. ndéem xamu ngeen ma leeral la leen masala waaw te amul kenn ku daan man jon je ne pas que c'est comme non xamu ngeen xamu ngeen voilà dañ leen di leeral la mu ngi noonu da ngay noppi ma jàngal looloo fi am loolu lañ lay wax waaw voilà ngeen am jàppalu leen ko leen neex mais c'est comme la réalité waaw waaw dëgg yi fois c'est amer mais noonu lañ koy defe waaw doo ñu defe ko neneen <laughs> voilà kon nag sëy naa mu ne keroog gisuma ne daf maa woo yow ma izin illa li yuriyani ngir luy li yuriyahum ngir mu wan leen sama dayo daal ci wàllu xam-xam fa qaala sayyidna Umar radiyallahu anhu bi ñépp ñëwee assistance bi ñépp teew sahaabay alkibaar yaa ngi nii min almuhaajiriina wal ansaar radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mu ne leen ah <laughs> moo am na ci benn riwaaya eh, muy imaam Muhammad ibn Sa'd rahimahullah dane Seydina Omar dane leen ama inni sa urikum al yawma minhu ma ta'rifuna bihi fadlah yeneen waaw tay de leen wan loo xam ne di ngeen ci xame ngëneelam di nga xam ne sax nëbbuwul totalement ci yéena mais nag dinaa leen wan lan moo tax li dina tax man ma koy Ibn Abbas ma koy dugal ci mu ne leen maa taquluuna fi qawlillahi taala mais lan ngeen di wax ci waxu borom bi nga xam ne kawe na te yéegul ida jaa nasrullah muy saar saar boobu suuratu nasr ida jaa bu dikkee nasrullahi ndimbalal yàlla ngañaaleel laal la ndimbalal yàlla wal fat ak ubbi gu mu ubbi makka waaw ba mu jeex waaw léegi léegi ah nee na fa qaala ba'dum kon laaj daa ko Seydina Omar laaj ne léegi yéen lan ngeen dégg ci saar boobu noonu lan ngeen ma ci yan leeral ngeen ma ci mën a jox ak lan la saar bi di wax mu ne fa qaala ba'duhum lenn li ci ñoom ne ah lenn li ci ñoom ne amarana nahmadullah borom bi dañoo digal ñu sant yàlla wa nastaghfiruhu te dolli di ko sàkk mu am suturaam ak mu ñuy jéggal ida nusir naa ndéem dimbali nañu dimbali nañ ñu wa futiha alayna te ubbi nañ ci ubbil nañ ñu Makka defal nañ ay fat ubbee yu rëy yi kañ moo koy def mooy yàlla mu ne wa sakata ba'duhum loolu la ñenn ñu wax ñenn ñi noppi falam yaqul shay'a ñenn ñi ñenn ñi ñoo tontu li ñenn ñi waxuñ dara waaw léegi ndax <laughs> benn ci ci ci ci ci imaamul Bukhari <laughs> bi ñu ko indee ci ci kii al-Maghazi euh, kitaabul Maghazi mu ne ñenn ñi dañ ne laa nadri <laughs> aw lam yaqul ba'duhum shay'a wala ñenn ñi waxuñu dara waaw <laughs> waaw léegi mooy ñenn ñi dañ ne xamuñu ñenn ñi ne aw lam yaqul ba'duhum shay'a wala ñenn ñi waxuñu dara waaw léegi nag bi nga xam ne kon ñi ci riwaay biñ nekk ni mu ne ñenn ñi wax la ñeen lële ñenn ñi noppi falam yaqul shay fa qaala lii nee na saydna Umar radiyallahu anhu wax ma man ibnu Abbas dama akadhalika yaqul taqulu ya ibnu Abbas ne ko yow ibnu Abbas ndax lii ñuy wax ngay wax fa qultu nee na ma ne laa déedéet ñoo man waxuma lool de gisuma ci saar du loolu laa gis ci saar bi kese qaala saydna Umar nee mu ne ma fa maa taqul waa kon léegi yow lan nga ci gis lan ngay wax qultu nee na ma ne huwa ajalu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lii saar bi dafa ñëw di yëgal yonent ba lay saar saab ab àppam mooy que ne dexeel bi ko borom bi tegaloon ne loolu ay dundam fa lay yem jege na waaw mooy at yi mu ko defaloon jege na mooy leen mu wuyu si ko a'lamahu lahu borom bi daf ko koo xamal qaala moo tax borom bi ne ko idaa jaa nasrullah bu nee ne ndimbalal yàlla dafa ñëw wal fatal ubbi gi ma la ubbil makka zaadaha allahu sharafa mu ne wa zalika sayna abdullah ibn abbas ne wa zalika te loolee alaamatu ajalika ne suñu borom da ne ko lii mooy sa mandargaay sa app bi nga xam ne jege na kon nag comme que gis nga app boobu te loolu hadith yi imaamul Buxaari yi bi saraa eh, ci kitaabu tafsir indi na fa hadith yooyu dinañ gis tamit yenn fii nii ci imaamul yi dina ko indi non imaam euh, an-Nawawi xam ne loolu lii Mawlaana Ibn Abbaas wax loolu lu koy leeral voilà yonent bi sallallahu alayhi ci boppam daal di koy wax waaw <laughs> waaw léegi mu ne mu ne za wa zalika alamatu ajalika mawlaana Ibn Abbaas mu ne ko loolu bon li borom bi dana yonent saa saab lii de mooy sa mandargaay sa déxel kon nag boo ko gisee mandarga boobu signe boobu ma la ko wane fa sabbih dollil di sabbal di feey bi hamdi rabbika di sant sa boroom sa sa boroom yow seydinaa muhammad wastaghfirhu te deel dolli loo koy ñaan mu lay jéggal innahu di la suturaal innahu ndax sa boroom kat kaana nekkoon na te du masa nekk di deñ du deñ di nekk tawwaabaa kuy delloo si jaamam tey nangu li nga xam ne mooy tuubu jaamam kon suuratu nas fa qaala umar bi seydinaa ibnu abbaas waxee lool nag Seydina Omar ne ko ma a'lamu minha illa ma taqul ne ko man de xaw ma ci laaya bi euh, saar bi ma la laaj nii lu dul liñ ci wax nii man loolu laa ci xam waaw waaw loolu la <laughs> léegi nag mu ngi noonu hmm? kon nag mu ngi noonu de <laughs> waaw léegi lii la léegi ban lëkkaale am ak mu ne solo na al-Bukhari bala ñu jàll mu al-imaam al-Bukhari Muhammad ibnu Isma'il al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moo ko solo waaye nag noonu al-imaamu Ahmad solo na al-imaam at-Tirmidhi rahmatullahi al-jamii' léegi nga ban lëkkaale la am ak buntu bii ñu nekk ma ne la lëkkaale bi lenn la mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane euh, buntu dan Nawawi tudde buntu di jàjj di di di soññ nit ki nit ku ne muy yokk def lu baax ah, ci mujjantelu dundam lii mooy yenent may saasaam borom bi da koo xamal ne ko dinaa la defal màndarga waaw loo xam ne bu ñëwee boo ko gisee ci sama ci sa xeet comme ni muy ñëwee ci xadiis yi ñuy gis ci kanam insha allahu taala boo gisee màndarga yooyu na nga redoubler d'effort waaw na yokku li nga xamante ne mooy li nga doon def jaamu yàlla gi na ko gën a yokk waaw na nga gën a mooy comme si accéléré mooy la ma doon wax ne bu dee course laa am doo bàyyi bay jege ligne d'arrivée di door a wàññi te nga war a gën a yokk mooy kon nag di gën yokk yiw ci jamono ji nga xam ne borom bi waxoon na la la boo gisee lii mooy sa sa déxal sa wuyu si ma sa génn àddina jege na kon nag fa sabbe neewu ko arrêteel